لها شرف كلام الجمال سحاب ذو غيث بل همسك إذا ابتسم ليبتسم ابتسامي سور سور غير ساني لا شرف كلام الجمال بذي أمزى فأيهما مرادي فداك عن المجنون إلى الإمام سرور شرفوا كلام الدنيا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil aalamin bashiran wa nadiran wa daa'iyan ila llahi bi iznihi wa siraajan munira alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi santaat yàlla di julliwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di nuyu ci turu sëriñ bi ak délégation bi ñu àndal mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñuy teertu waaye di yëkkati itam ay kàddu yu kawe ci cant di ko jëmee ci ñaari mbooloo yi nga xam ne boole seen bopp mooy al baladul amin ak al maqam di ñaan yàlla yal nañ am amaana ci àdduna istinbaatee ko ci albaladul amin waaye yàlla may leen ëllëg taxaw ci kanam drapeau yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yàlla donn leen al almaqaam almahmud lii ilham la ci ki leen ko tuddee yal nañu ko fi yàlla yàggalal ñun ñëpp ñu ànd ak moom mu mel ni in udtum udna su ngeen delloo taxawal lu mel nii ñu nit danañ dellu siwaat fekk si leen yàlla def na daaw la woon te diggante daaw ak lu bari xej na fi waaye ni ñu yàlla womatee bañ fekkee ko nii yàlla nañu womatee noonu itam ñu fekkee waat ko déwén muy ànd gu rafet goo xam ne dinañ ko àndaat ak sëriñ bi topp ci ginnaawam ci jataay bu mel nii kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm waaye ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu baamtu ay yoon yoon waaye ay ati at loolu dana loo xam ne tewul yàlla kon yàlla nañu ko yàlla defal léegi nag li ëppoon ci waxtaan bi daanaka jàll na waaye dañuy jox léegi président bu al baladul amin mooy al Ousseynou Diallo waaye nag ci këyit bii ñu ma jox nee na ma kenn ku nekk na def cinq minutes comme que këréno amu fi nag bu mën a contrôler cinq minutes yi kon kenn ku nekk na nga xam ne dafa guddi te sëriñ bi la ñuy déglu te kenn ku nekk bëgg na duyee ci moom bu doyal léegi su ko defee ñu jox al Ousseynou Diallo président bu Baladil Amine su yeggalee ñu jox président bu al Maqam al Mahmoud di al oustaz Songe su ko defee Mbaye Diawara moom la ñuy jox ci almaqaamal mahmoud su ko defee ñu jox professeur Diouf su professeur Diouf yeggalee ñu jox Cheikh Ibrahim moom ki nga xam ne moog yéen yéen a seqoon liggéey bi su yeggalee ñu jox al oustaz Idrissa mu jàng ay baat ci téere yàlla bi ñu ubbee ko jeetaay bi su ko defee nag ñu door a jox sëriñ bi waaye su Idrissa pare avant ñuy jox sëriñ bi foofu ñu ngi ñaan ngeen may ñu même su fekkee deux minutes la ndax dafa am message boo xam ne dañ ko bëgg a jàllale rawatina ci temple de savoir bi nga xam ne tey ci la ñu daje ndax daf ko concerné su ko defee suñ yeggee foofu ngeen may ñu ñaari minutes rek ñu jàllale ko incha allah bés dana jot ñu dajewaat ñun ñëpp ñu gën ko yaatal yal na yàlla nangu lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon alhasan Diallo faddal a'uuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayiduna wa nabiyana wa xabibana wa mawlana muhammad ibn abdallah baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu fa bi qulubin miluha almahaba wa afidatan tanbidu bilmawadda wa kalimatin tabxasu an ruuhi aluxuwa naqulu lakum ahlan wa sahlan ahlan bikum bi qulubina qabla xurufina bi kulli saadatin wa bi kulli izza fa ayuha alxudur أخل المجد والخيور أخل الفحر والخبور لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست مودع القدمين وأن شدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم كل شيء يرحب بك كل شيء يبتسم فرحا بقدومك كل شيء يتمنى مشاركتك وتفاعلك wa ibdaatika arraia natamanna laka altawfiqa wa mazidan min tawaxuji xayaaka allah xayaaka allah Director, Head of Sheikh Anta Diop of Dakar University Assembly, dear deans of the different faculties, dear professor, dear administrative and technical staff, ladies and gentlemen of the scientific world, dear religious leader, dear student, honorable guest, Please receive my warmest greetings and welcome in your respective capacities, title, and positions. This afternoon, I'm especially delighted to meet you again in this august congregation on this annual lecture organized by the Baladil Amin Daira in collaboration with that of Al Mahmoud. First of all, allow me to introduce to you the Baladil Amin which I myself have been sharing for a while. Actually, Baradil Amin is a cosmopolitan daira operating under the guidance of a federative principle advocated by his spiritual guide, Sheikh Muhyiddin Alfastamba Diallo, Majdul Islam fi Tawhidil Kalam. This principle aims at uniting the Islamic Ummah in all its diversities, as it is said in the holy Quran innamal mu'minuna ikhwa and that will intensify the strength of Islam. It is a direct gathering students from all Senegalese universities who identify uh, themselves with truthful, educational, salutary, and unifying speech of the Sheikh. Therefore, the Daira stands out from all propagandist policies and has voluntary contributions from its members whose determination for the cause of Islam commands respect. However, we must tell you that this day wouldn't be so successful without the unifying support of the members of a twin daira named Al Maqama Al Mahmoud, our fellow mates in the way set up by Sheikh Muhyiddin. So, as I mentioned it at the beginning of my speech, Mr. the President You and all your team have our deepest gratitude. May it please you, ladies and gentlemen, honorable guests, to be welcome to this lecture marking the fifth edition, The Theme Islam and Women is of major interest for all Muslims of the 21st century. The choice of the topic is not insignificant, insofar as there are many detractors of Islam who conveys the argument that Islam deprives women of all power and all rights, whereas the Quranic statement indicates a direction that is completely different. What is the place of woman in Islam? Is a woman a prisoner or a princess in the Muslim religion? This, is the thematic on which we will have the chance, the honor, and the pleasure of receiving, receiving a lecture from a generalist teacher. And I assume this level because man wajada Allah lam ya'fu shay'an. A learned person of Islam, even if he prefers to be talked about with all humility, remains a remarkable personality throughout the world. I want to name the eminent doctor, Sheikh Muhyiddin Alpha Samba Diallo. Mr. Muhyiddin, I hope that you will allow me to use this term, you and all your delegation from all horizons. The World University, on my behalf, welcomes you to the Temple of Knowledge. Please receive Mr. Muhyiddin our entire gratitude for your presence, all our sympathy for the trouble of the trip, and all our docility for your recommendation and your teaching. Thus, ladies and gentlemen, dear professor, honorable guests, The Dara Baladil Amin, in collaboration with Al Mahama Al Mahmoud, want you to pay more attention to this memorable evening. Let's have a nice moment together and thank you for your keen attention. Monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur les doyens des facultés, des différentes facultés du MOES, monsieur les professeurs, monsieur les personnes, les personnels administratifs et techniques, Mesdames et messieurs les personnes, les personnalités du monde scientifique, messieurs les chefs religieux, mesdames, messieurs, chers étudiants, honorables invités, recevez mes salutations les plus chaleureuses en vos qualités et titres respectifs. Je me réjouis particulièrement de me retrouver devant cette auguste assemblée ce soir à l'occasion de cette conférence annuelle organisée par le Daïra Baladil Amin en collaboration avec celui de Al Maqama Al Mahmoud. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le Daïra Baladil Amin, dont j'assure la présidence depuis un certain temps. En effet, Baladil Amin est un Daïra cosmopolitique, fonctionnant sous la houlette d'un principe fédérateur prôné par son guide spirituel, Cheikh Mohidine alfa Samba Diallo, qui est Majul Islam fi Tawhid al-Kalam. Ce principe vise l'unité de la Ummah islamique dans toute sa diversité, comme il est dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ihwa. Voilà ce qui accentuera la force de l'islam. C'est un daïra regroupant les étudiants de toutes les universités du Sénégal qui s'identifient dans les discours véridiques, pédagogiques, salvateurs et unificateurs du chef. Par conséquent, le daïra se démarque de toute politique propagandiste et bénéficie de contributions volontaires émanant de ses membres dont la détermination pour la cause de l'islam force le respect. Cependant, Nous devons vous dire que cette journée n'aurait pu connaître cette réussite sans le soutien indéfectible d'un daara jumeau, frère en la voie tracée par Cheikh Mouhidine, nommé Al-Mahama Al-Mahmoud, dont j'ai évoqué dans l'entame de mon propos, Monsieur le Président, ainsi que toute votre équipe, vous avez notre, toute notre profonde reconnaissance. Qu'il vous plaise, Madame et Messieurs, honorables invités, d'être les bienvenus à cette conférence marquant la cinquième édition dans le thème tout musulman du XXIe siècle, l'islam et la femme. Le choix du sujet n'est pas anodin, dans la mesure où nombreux sont les détracteurs de l'islam qui brandissent l'argument selon lequel l'islam prive la femme de tout pouvoir, de tout droit. Or, les déclarations coraniques indiquent une toute autre direction. Quelle est la place de la femme dans l'islam La femme est-elle prisonnière ou princesse dans la religion musulmane Voilà la thématique sur laquelle nous la l'honneur et le plaisir de recevoir un cours magistral de la part d'un professeur généraliste et j'assume cette appellation car man wajadallah lam ya'fu shay'an un érudit de l'islam même s'il préfère qu'on parle de lui avec toute humilité il reste une personnalité remarquable à travers le monde je veux nommer par là le docteur Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo Monsieur le professeur Mouhidine, j'espère que vous allez me concéder ce vocable ainsi utilisé, ainsi que toute euh, votre délégation de tout horizon, l'université toute entière. En mon nom, vous souhaite la bienvenue au temple du savoir. Recevez, monsieur le professeur Mouhidine, toute notre gratitude pour votre présence, toute notre sympathie pour la peine du voyage et toute notre docilité pour vos recommandations et vos enseignements. C'est par là, mesdames et messieurs, euh, les professeurs, honorables invités, que le Daïra Baladil Amin, en collaboration avec celui de Al-Makhama Al-Mahmoud, vous demande toute votre attention pour cette soirée mémorable. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous remercie. Mais permettez-moi tout juste de donner un cadeau à notre éminent professeur, M. Mohiddin. kiy wax ci kàdduy almaqaam almahmud di ustaaz mbay jaawara kon faddal asami alim min asheytaan rajim wala xawla wala quwata illa billah ali alazim bismillahi rahmani rahim mesdames les représentants de la communauté universitaire mesdames messieurs les étudiantes et les étudiants chers invités Nous voilà réunis aujourd'hui une fois de plus pour la cinquième édition de la conférence annuelle universitaire co-organisée par les Daïra Baladil Amin et Mahamal Mahmoud. Sous la directive éclairée du Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Cette rencontre sera animée par le savant, je dis un savant, un nom de Dieu, multidimensionnel et multidisciplinaire au savoir incommensurable, maîtrisant, entre autres sciences, la géographie, la cosmologie, l'astrologie, l'astronomie, la chimie, la physique, les mathématiques, la philosophie. À l'occurrence, cher Mohamedine Samba Diallo, la maîtrise de ces différentes sciences qui s'enchevêtrent les unes les autres et qui sont complémentaires lui permet d'avoir une vision futuriste sur le monde islamique et une interprétation révolutionnaire et scientifique de certains hadiths, versets et sourates coraniques. Le thème de cette année, l'islam et la femme, me renvoie aux notions de jom, de kersa, de sutura et de ngor, ces vertus qui sont symbolisées par nos vénérables, par nos braves mamans que sont Mam Koumba Ndoye, Mam Mam Fawad Wele, Mam Asudjanka, Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux talibés, aux étudiants, aux amis, aux sympathisants et parents, aux invités qui ont, voulu, qui bien voulu honorer par leur présence cette cérémonie. Je vous al mahmoud kon ñu jàll jox kàddu gi professeur Diouf kon professeur Diouf faddal ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam te di jégalu sax kàddu gi ñuy jël de ñu ngi doon wax suñu wëllëree Cheikh Ibrahima ne ko bu ñu sañoon de du ñu wax euh, ndaxte bu fekkee danga jël sa lépp am koo xam ne mooy sa kilifa nga jébbal ko ko am na jàngalekat boo xam ne mu ngi tudd Abu Hamid Al Ghazali dafa tere ah ngay àddu ci sa kanamu sëriñ parce que ñaar la ciy daw te ñaar yooyu source loraange la source lompoñ la. bi ci njëkk mooy di nga wax mel ni koy wasaare xam-xam te loolu ay wuli lay doon yu dal sa ko parce que ab taalibe war da yëkkati kàddu seen kër gi hmm. moo tax bi ñu ko waxee ñu ne ko diis na lool waaye nag boo gisee ñu koy xaw a ñemeen di comme ab ndigal la te taalibe ndigal lay demee ah dañ ciy xaw a barkelu rek euh, dégg naa fi docteur dégg naa fi professeur dégg naa fi astronome dégg naa fi lu ne man yooyu yëpp dama ca dul ndax dama naan c'est un intellectuel accompli ce n'est pas un marabout parce que xam nga boo ne docteur la am na foo ko tënk boo ne professeur la am na foo ko tënk boo ne savant la am na foo ko tënk mooy boo ne c'est un intellectuel accompli mooy il boit à toutes les sources du savoir te dama yaakaar ne ñun lañ ko jëm euh, moom Ghazali moomu sëñ Touba di ko reprendre ci Masaluxul Jinaan d'après la tradition de sëñ Chambey ah muy wax ne du njiit yëpp lañu ñu war a topp parce que njiit yëpp yemuñ mooy tamit du xam-xam bu nekk la ñu war a sàkku parce que ab xam-xam yépp tolluñ ngëneel ah, lu tax mu ne du savant bu nekk la ñu war a topp nee na am na ñoo xam ne bu ñuy wax seen bopp dafa mel dañuy teg seetu di xool seen bopp di déglu seen bopp ñooñu nee na seen xam-xam dafa lay tumarankaloo parce que dafa lay dumóoyu sa borom te nit buy wax nitéem rek daf ko war a boole dans sa centralité waaye centralité doomu aadama amul sens tant que intégré woo ko dans son rapport Euh, beneen élément bi waaye bu ngeen tàccu léegi damay bàyyi parce que newoon naa leen su ma sañoon sax wax dëgg yàlla lii du ma ko wax parce que bëgguma mu mel ni am naa tuuti lu ma xam wax dëgg yàlla loolu may metti man parce que damaa jël lépp jébal ko kon daal bu ma yeboo wax ji na fi dem na fi yem rek wax dëgg yàlla ah ñu jégalu ci kàddu yu gàtt yi euh, rafetlu teewaay bi di ñaan yàlla def ci barke def ci tawfiq def fi xéwal kilifa gi mënul toog ñuy am jéem lu ñuy wax bu ngeen tàccoo wax dëgg yàlla dafay mel ni ay yet ñu ngeen ñuy doon moo tax ñu ngi ñu ngi jégalu ci wax ji ngeen ngeen baal ñu jërë ngeen jëf allahu akbar jërëgën jëf jërëgën wax ji gàtt na lool waaye ëmb na lu yaatu rawatina nag référence bi nga xam ne moom nga jël muy al imam Xazali euh, ci kàddoom gu ñoo góor nga xam ne joxe na kon yàlla na yàlla fay la li nga joxe itam incha allah yal na ko yàlla nangu te yow tam yal nañ la jox ba nga doyal kon ñu jàll jox euh, euh, Cheikh Ibrahim mm, mi yore woon nag dem beeg dikk bi waaye mi nekkoon itam di baagante ci diggante Kaolack ak université bi mooy étudiants yi ñu jox ko kàddu gi mu jot a yëkkati nag ay cant wala ay ngërmande wala ay seede jéemee ko ci ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon liggéey bi kon fàddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk julli ñu fi teew ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen tatagal di leen dalal di leen ne ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kenn ku nekk fa nga toog na fa toogee ñu ngi jël suñu loxo xol boole koog suufe suufelu di la ko jëbbal di la naan dalalal dalalal dalalal di jiital ci nuyoo bi ki yàlla jiital muy Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo moom mi nga xam ne moo jëmmal jotaay gi tey di nuyu mbooleem rakkam yi fi teew imaam Mouhamed Al Amin Al Ansari imaam Nuruddin ak ñi topp ci ñoom ak seeni rakk ak seen mag kenn ku nekk gis nañ sa taxawaay gis nañ sa ñaan gis nañ sa taxaw di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi teew di nuyu mbooleem kilifa aada yi fi teew kenn ku nekk ñu ngi lay jaajëfal di la masawu di la naan nga dal ci jàmm di nuyu euh, suñu kilifa yi fi nekk moo xam kilifay deret moo xam kilifay askan moo xam kilifay waaso gis nañ kenn ku nekk ni nga teewee waaye duñu fàtte suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo jàppoon ci liggéey bi ba lépp mën a yemb ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di ci jiital ñu yore sécurité bi di ci teg presse bi di ci teg euh, organisateurs yi di ci teg mbooleem fànn yi nga xam ne ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi ba mu mën a doon loo xam ne lu ñoŋ la kenn ku nekk ci ñoom ñu ngi leen di jaajëfal di leen masaw te ñaan yàlla suñu boroom niñ ko fekkee ren ñu fekkee ko at yu bëree bëri mbooleem gan gi fi teew gis nañ leen am na ñu fi teew ñoo xam ne wëllëre maam la woon am na ñu fi teew ñoo xam ne ay wëllëre baay lañ woon am na ñu fi teew ñoo xamante ne ay wëllëre sëriñ bi la kenn ku nekk ñu ngi lay massaw di la naan nga dal ci jàmm ak salaam di jaajëfal oustaz Omar Ibrahim Diaye di jaajëfal Ousseynou jàlloo di ci teg mbay jaawara di ci teg professeur Songde juuf di ci teg professeur Pape Ndeb gis nañ ñëpp yëg nañ ñëpp awa bu ko defee rek dañuy tënk gannaaw mbir yi ci ay waxtu lañ ko tënk wax yi yépp mën naa ñàkk ndax it tey li yàlla dogal mooy ñi fi teew ñépp kenn rek moo tax ñu ñëw mooy Cheikh Mouhidine Samba Diallo moom lañ déglu si ngir taataan ci moom ngir jël ci moom loo xam ne duñu deñ di ko jëfe di ko jëfe ba ñuy dajawaat déwén ci ëtt yu tedd yi waaye nag mbokk yi dama bëggoon ñépp xam ne tey ñu ngi ci bés bés boo xam ne bés bu màgg bés boo xam ne bés bu kawe di bés boo xam ne suñu jëmm yi lott na di tudd réyaayam ci ñun suñu kàddu tuuti na di wax dayoo gi mu am ci ñun mbokk yi mooy ban bés mooy conférence bi ñu teewee ren muy juróomeelu yoon ñu koy amal te Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di ñu koy defal saa su nekk mbokk yi kan lañ ko tuddee mooy kan mooy wayjuru ku tedd gi di Cheikh Alpha Hamma Diallo muy wayjuru Cheikh Mouhidine bi muy jëmm joo xam ne léppam yàlla la woon moom la sëriñ bi di wax saa su nekk moo nekk ghani ash-shakir waaye moo nekk al-faqir as-sabir moo nekk jëmm ji nga xam ne suñu borom lim ko may yépp ci xam suñu borom mu ko may yëpp ci ràññee suñu borom lim ko may yëpp ci ijaaba mbokk yi boo demee ci moom buñ la newul diw mooy diw da ngay koy romb ndax lan ndax ni mu oyofalee jëmmam buñ la waxul ne diw mooy ki ngay seet boo ko rombee da ngay yaakaar ne mooy ki nga xam ne mooy wattu kër gi waaye du ki nga xam ne mooy boroom kër gi te mbokk yi jëmm joojale boo bu ko neexoon boo ko nuyeewee te summiwoo say daal say dàll du bàyyi sa tànk mukk mbokk yi jëmm jooju mooy ki nga xam ne stabilité bu réewu Sénégal ci loxoom la jaare mbokk yi mooy jëmm ji nga xam ne maamam tey bu ñu taxawoon di wax ci moom ci xar baax yi mu fi def fii la ñuy fanaan duñ fi mus a jóge waaye Cheikh Amma wanewu ko Cheikh Amma xamoo xam-xam ci moom xamoo euh, ak to jaamu yàlla ci moom xamoo euh, wanewu ci moom xamoo dara ci moom mi ngi nekk suufi goo xam ne dara neexu ko lu dul yàlla ak yonent bi loo ko laaj ci yàlla mu kontaan ci loo ko laaj ci yonent bi mu kontaan ci waaye lu génn loolu amu ci yàq amu ci defar di ñaan yàlla leeram yàlla na ko yàlla gën a kawel ba faaw di ñaan yàlla leeram yàlla na yokk ba faaw ay teraangaam yàlla na walangaan suñu kaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fi ñuy jeexalee rek mooy lan ñëpp teew nañ fi kenn ku nekk jël na kàddu ku nekk wax nga li nekk sa jëmm mooy lan Cheikh Mouhidine boroom xam-xam Cheikh Mouhidine euh, créateur Cheikh Mouhidine philosophe Cheikh Mouhidine nangam ak nangam Cheikh Mouhidine nangam ak nangam mbokk yi Cheikh Mouhidine day man li ma xam ci moom mooy lan Abdullahi kese kese kese kese yam ci mooy jëmm ji nga xam ne wonewul boppam mooy jëmm ji nga xam ne waxul boppam mooy jëmm ji nga xam ne waxul maamam waxul wayjuram waxul kenn ana lay wax yàlla nee na ana lay wax yonent bi nee na ana lay wax mag ñu baax ñi nee nañ ana lan mooy yitteem jullit ñépp ànd nekk benn di nasandoo di dóorandoo di xëccandoo mbokk yi dañu naan cheikh bi boo demee ci dëkk saañ tabax na hôpital cheikh bi tabax na hôpital cheikh bi tabax na école cheikh bi na sàngam cheikh bi euh, moo defar béréb sàngam mbokk yi ndax xam ngeen ne ku tedd kii li mu def ci jëmm yi moo ëpp loolu yépp mbokk yi ndax xam ngeen ne ku baax kii li mu defar ci doomu aadama moo ëpp loolu yépp mbokk yi am na ñu fi teewoon ñoo xam ne làmb rek lañ doon teew am na ñu fi teew ñoo xamante ne xawaare rek lañ doon teew am na fi ñu fi teew ñoo xamante ne gumbi rek lañ doon teew mbokk yi am na ñoo xam ne tey ay tëggkat lañu woon mbokk yi am na ñoo xam ne tey ay nangam lañu woon tey boo demee ci néegu yàlla yi jëmm yooyalee nga xam ne dañoo taxoo ak jëmmam fóot na leen defar na leen toppatoo na leen setal leen ba tey ay élimaan lañ ku baax ki bu ñu continuer amaat na suñu xol li ci ne buñ ko naree wax fi lañuy ñuy fanaan te jot nañ tamit ne ci nopp yi mu jëm duñ ci mës a doyal dafa am benn gan gu ñu am muy téere bii nga xam ne ñu ngi ko dippee Nujuumul Muntada te ki taalif téere bi di Abdullahi Cheikh Muhyiddin waaye li ci gën a yéeme bi muy taalif téere bii boobu mu ngi ci fukki at ak jiróom làq fukki at ak juróom benn boobaak léegi am na yeneen téere yu ñu taalif waaye bëtam mësul jóg ci téere bi ngir xam la nga xam ne moom la téere bi làmboo te jamono ju moderne ji ñuy dund tey doon loo xam ne dañu koy soxla waaye téere bii tey dafa ñëw siggil képp kuy doomi soxna ndax foogoon nañ ne sëriñab daara ca daara ja xamut lu dul ferenklaayu teg àlluwa mais na àddunaay doxee ndekk yëgul ko sax waaye li gën a yéeme ci téere bi mboolem xeeti xam-xam boo xam nit dina ko jàng wala boog jamono dina ko ubbil ay faculté pour ay doom aadama dugg faculté yooyu nga gëstu xeeti xam-xam yooyu xeeti xam-xam yooyu soo ñëwee da ko fekk ci téere bi su ma génnee li ñuy jaamoo yàlla génnee lañuy jaamoo ci wàll tasawuf génne itam lay sellal xolab doomu aadama ci tawhid waaye moom soo ñëwee ci xam-xami jamono bépp xam-xam boo xam ne àdduna utal na ko ay faculté soo duggee ci faculté boobu ba gëstu soo ñëwee da nga fekk téere bi mu ngi wax ak yow kon yal na yàlla fay njaboot gii nga xam ne ñoom ñoo topp téere bi gannaaw bu sëñ bi bañee ne bu ñu génnee ay téereem féet sëñ baa ngi dund waaye njaboot gi xamal ko ne dañ ca bind loo xam ne su fekkee ne bi ñuy muul téere bi fekku la fi danañ am problème ndax duñ xam la ca nekk kon ñu ngi lay ñaan nga dimbale ñu téere yooyu nga xam ne yaa ngi ko dajale woon tàmbale di ko bind ñu tàmbale téere yooyu nag dem fa ñuy nattee xam-xam ndax ku nekk xam na ne Égypte moom lañ tuddee ummu dunia yaay àdduna bi te téere bii fa la génnee téere bii nag mbooleem boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk Azhar xool nañ ko def ci seeni témoignage même ci biir kër sëriñ bi am na ci njaboot goo xam ne def nañ seen témoignage ci sëriñ bi yal na yàlla yokk seen xam-xam li tax nag ñu indi téere bi du bugg a wonewu déedéet du bugg ndéggtal weesu nañ foofu ndax sëñ bi dafay naan ku bugg mbooloo sooy boo dooni mbëri làmb ndax mbëri làmb ak dof kenn ëpp ko mbooloo dof fu mu romb rek mbooloo topp ko kon mbooloo amul njëriñ waaye dañuy ñëw ci benn tàmp boo xam ne tàmp xam-xam la muy université bii ñu seq bés bii ak mbooloo moo xam ne ay étudiants lañ ñu leen di tuddee al badal al amin te sëñ bi defoon ñun suñu slogan mu nekkoon majjul islam fi tawhidil kalam kon ñu bëggoon ci yéen li tax ñu indi téere bi jox leen ko góor góorgóorlu nañ ba ñun ñu bind ko ci arab muy sëñ bi ak njobootam góorgóorlu nañ ba bind ko ci arab kon ki ko muul yàlla nag yàlla fay ndax Omar moom ma koy wax sànq waaye sas wu rëy mu ngi seen dox mooy téere bii nangeen ko toxal ci anglais toxal ko ci français ñaari langue yu moom nangeen ko ci toxal am na yu ñëwagum mais suñu yéene fépp fu kilifay diine nekk ñu jël téere bi jébbal la ko moo xam ci tubaab nga koy jàng moo xam ci arab nga koy jàng waaye li ma leen mën a wax mooy su fekkee xam-xami biddiw mu ngi ci biir téere bi su fekkee xam-xami suuf mu ngi ci biir téere bi su fekkee cosmologie la mu ci biir téere bi su dekkee science chimique la wala physique mu ngi ci biir téere bi su fekkee bu naturel la mu ngi ci biir téere bi su fekkee cosmologie la mu ci biir téere bi kon daal su ma doon gàttal dama ne téere bi amul lum lamb waaye nag pare nañ pare nañ pare nañ ndax xam nañu ay kàddu dina ñëw ci ñun ndax loolu ku jàng rek xam duul ku jàng xam duut ku lee xam nit dana jàng te la nga jàng xamoo ca dara sa ñàkk xam dara nag yóbbu la ci weddi waaye pare nañ joxe nañ ay adresse joxe nañ ay numéro téléphone joxe nañ ay email képp koo xam ne téere bi yegg si na ci yow nga gis ci lu la jaaxal wooteel ñu leeralal la kon nëbbutuwuñ dawuñ kon téere baa ngi noonu incha allah am na yoo xam ne ñu ngi jot a ñëw ci ay bateau yàlla su defee téere boobu su yegsee fépp fu ñu mën ci séddale dañu ko séddale waaye comme que majjul islaam la ñuy woote kon kilifay diine gu nekk danañ dox ba ci yow ñu jox la téere bi ne téere baa ngi nii kon jërë ngeen jëf yéen ñu taxaw téere bi jërë ngeen jëf yéen ñu bind téere bi jërë ngeen jëf yéen ñu sonn ci téere bi yàlla na yàlla fay leen yàlla na yaat yàlla yaatal xam-xam incha allah dañ ko gën a tasaare ñëpp mën ko jot wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon léegi dañuy jox al oustaz Idrissa mu jàng alquran ñu doog a dugg ci waxtaan wi a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا شجى ما ودعك رب ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث sadaq allahu alazim man bëgguma tudd souvenir bi ndax it dama bañ mu yëngal dara ci moom waaye thème bi sëriñ bi di waxtaanee tey mooy lislaam ak jigéen waaye ñi ñu foog ne ñoom ñoo avancé dinañ ci jël benn pays rek benn civilisation mooy civilisation bu chinois bu chinois ñu leen laajee yéen ci biir société bu chinois naka ngeen gisee jigéen ñoom dañ ne al mihmaazu lil farasil jamoo wal asa lil mar'a ñoom ñu ne karawaas su fos di bañ di màmm karawaas lañ koy jubbantee mu ne waaye jigéen nag su bañee wala mu màmm yat bu gën a ngand ngay jël dóomu dee kon ñoom nii lañ gisee société kon su fekkee yéen a ngi roy ñu kon yéen a ngi roy seeni noonu ñu leen bañ te ni mu amee nii ci société bu chinois noonu la amee itam ci yeneen sociétés yi kon sëñ bi ñëw tey ngir bëgg ñu jàngal ñaar muy góor ak jigéen kon ci biir diine te yàlla dafa waxoon ne wa layli ida yaxsha wa nahaari ida tajalla mu ne wa layli maa ngi gëñ ci guddi guddi gi nga xam ne dafa sàngoo lëndëm waaye bi mu sàngoo lëndëm itam dafa ànd ak dal nee nañu ñu bind ci jigéen mu ne wan nahaari isa tajalla maa ngi gën ci bëccëg bëccëg bi nga xam ne dafa sàngoo leer waaye bi mu àndeek leer sàngoo leer itam dafa ànd ak yëngu ñu daldi ci bind jigéen kon su ji ñu bind ca góor kon su góor yëngatuwut kon su penc mi tasee moom moo ko yàq waaye su jigéen dalut su àdduna tasee moo ko tas kon ñu bàyyi sëriñ bi mu dugg ak ñun ci biir waxtaan bi yal na ko yàlla jàppandalal yal na ko yàlla yombalal ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim alhamdulillah alhamdulillahi al azim sha'nuhu addaa'im sultaanuhu al'amim ixsaanuhu aljazil imtinaanuhu al'aalim bimaa yubdihi al'abdu wa man tawaa alayhi janaanuhu jalla an shariik wa zahir وتعالى عن الشبيح والنذير وتقدس عن المعين والوزير وتعزز عن المخبر والمشير في تكوينه وأكوانه بيده الإعتاء والمنع wal xafdu wa rafu wal waslu wal qat'u fala munazi'a lahu fi mulkihi wa sultaanihi al mulku mulkuhu wal xalqu xalquhu wal amru amruhu wal hukmu hukmuhu faman a'rada anhu faqad dayya'a nafsahu wa zamaanahu ahmaduhu subhaanahu wa taala ala ma awlaahu min amimi karamihi wa fadlihi wa waasii ixsaanihi wa ashkuruhu wa shukri iyaahu min mannihi idan fa kayfa ablugu mada shukraanihi ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu shahaadatan tanfa'u shaahidaha yawma la yanfa'u fihi za maalin maaluhu wala za awaanin awaanuhu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa mawlana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa xaliluhu almutahhar sirruhu wa ilaanuhu nabiyun azhar allahu bihi alxaq wa abaanahu wa ala bihi manaar al islaam wa ashaada bunyaanahu allahuma fa salli wa sallim wa baarik wa majjid wa karim ala abdika muhammad annaasir alhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri mid al azim wa baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, yow borom bi subhaanahu wa taala waaw eh, yow yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ilaahu samawati wal ard yow mi aj asamaan si dékku ko ba geeweekuwul yow yàlla mi lal suuf si tënk ko ba nekkul di baaj baaji yow njëlbeen mi amul tàmbali ca cay yow aji des ba faw amoo jeextal ba dappet yow yàllay moos yow yàllay faw yow yàllay daa iman abadan dappet yaa sut kenn tiimu la yaay kironu kenn suufu la yaay penku sësuwaay di yow yaay sow kostewaay di yow yaay ndeyjoor bu amul wàlla yaay càmmoñ bu amul fële kenn nga benn nga lenn nga waxdatu wa ahadiyatu yow la waxdatu yow la waaxitu yow la awalun fi axirihi wa axirun fi awalihi yaa nekk mujj ci sa njëlbeen waaye yaa nekk njëlbeen ci sa mujj azahir fi batinihi wal batinu fi zahiri yaa feeñ fàng benn kunus kenn gisatu la yaa ne dàng dàng dàng benn mes ne menteng fu ñu la gam-gam la duñu la gis waa yaa ne tarus ne mes ne menteng ba fu waay ne jàkk daat la seen ki jóg di la séentu du la gis sa kaw la taxaw ki fudd loxoom romb na la yaa jubbanti loosam ki gestu du yem ci yow ngir mbaggam yaa ko wëlbati ki téen fu mu lay gisee sa kaw la taxaw ki yurnu fu mu lay gisee yaa ko tiim kan ngay seet di yàlla yow sa jëmm ji yaay yàlla moo fi nekkoon di dara ba dara dowul dara mu daral dara wéy di ànd ak moom di dara bés dikk li dara woon mu dara dil ko desaat moom kenn di am góogale bekkeru mu koy neex la mu dara daradil mu daral ko fariq kuréel gi jëm ndeyjoor di aljana yàlla nañ ci yàlla boole kuréel gi jëm càmmoñ di safaan yàlla nañ ci yàlla musal eh, yow yàllay asamaan yow yàllay suuf eh, sa jàmbaa ngi nii eh, rañaan na guddi ak lu muy lëndam taañaan na bëccëg gi ak lu mu tàng ànd ak ay moromu jaamam ñoom ñëpp ñu ngi fax jëm sa bunt gu yow yàlla waaf nañu sakanamu jamaal sukk nañu sakanamu jalaal gisuñu kenn muy kenn bu yoo borom yàlla kii ñépp daw di ko déglu ji yàlla mënalul boppam rawat na jaam bi ku xeebu ci sa pay bi yaay ki ko andi woon jamono tàgguwoo ko amul dara lu mu def ba nga yemale ko fii mu toll tey sa mbaax dong la yow yàlla jaamuwula lu kenn jaamuwul xamul lu kenn xamul doowul lu kenn doonul jaamab yàlla kese la ca njëlbeen ba ci mujj mooy kañ doon laxas ci ay laytaay mooy kañ doon nampal léppam yaay taxaw ci mooy ki doon jéem munu ko ñu koy seqil benn tànkam sa jaam jooju mooy ki doon yootu du ràññee lii lu koy gaañ la wala lii lu baax la wala lii lu koy lor la jaam boobu doon jàng taxaw di daanu jaam boobu doon jàng dox ñuy jël ay bale di bale ay tànkam ngir mu teel a dox jaam bi doon jaawatle dal ndeejoor ak càmmoñam jaam bi nga xam ne bu asamaan dënnoon mu waax dugg ci garamb bu baayam jaam jooj nga xam ne xaj moo gën a xeebu ci mbindaa ni zahir bu ko gisoon mu daw laxasu ci yaayam yow yàlla sa jaam bi yaa ko sutural bëgg suñu ay safaanam te wallahi yow yàlla li nga xam sa jaam bi boo ko feeñaloon kenn dootu ko nawleeti kon jaajëf yow yàlla yaa man asharal jamila wa satral sa jaam bi mi ngi lay sant ba nga feeñale ay mbaaxam donte tuuti waaye nga nëbb ay safaanam ak nag li muy bëri ba jaam bi bëgg ko sopp ko jaajëfate yow yàlla yow yàlla jaam yaa ngi nii yaa leen jeexal ci jëmm ji jëmm ji mi ngi lay ñaan nga jeexal ko ci nga xam ne ku jeex ci moom dootoo jeexle te mooy Seydina Muhammad suukar nan nga tudd suukar nan nga tudd ba ma seeyee ca ndox xamatoo may kan ñàmme rek xam jaam bi doonte sellalul jaam bi doonte jaamul yàlla jaam bi ku bëgg Seydina Muhammad te mbëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bénéfice yëpp ci la nekk képp ku yéeg foo yéegee ku la yéegal noo yéegee lépp ci yonte yàlla lañu yéegee Maodo Malick si di jantu lolli bi nga xam ne bépp borom deret moom nga soxla bu lool lolli dikkee seddaay bi ñëpp di kot-koti kenn ku nekk li nga yàkkamte mooy jant lolli feeñ ba nga jaar te alxaji Malick Maodo Malick moo doon jant lolli dafa ne jàkk yonante bi sallallahu alayhi balaa muy génn àddina ah mu ne ko taafante dafa bëri rek waaye waa ji kenn la mooy yow rek wa miftaahun wa misbaahun muniirun jawaadun mustafa aynul uyuni nee na jëmm amul daal jëmm ji jëmm rek sa biir jëmm ji la jëmmoo yow Seydina Muhammad lii la Maodo Malick wax ba muy génn àddina ca 1922 yàlla nañ ko fekk ci ndeyjooru Abul Abbas Ahmadu Tijaani ñu bokk toog ci ndeyjooru Seydina Muhammad ñu bokk toog ci ndeyjooru Arashu Rahman ñu teer ñu ci aljana waaye ba mu ko waxee mbokkam ba di xayrul xadim Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba balaa muy génn àdduna ci 1927 waaye mu feelu mbokkam ba mu ne ko salli wa salliman man qad ajal bi bala yow ma alastu awwala qabla zawi takallum ah nee na daal bu yàlla wee yëngu-yëngu bi xewoon di big bang ba yàlla nekk ci ahdiyaam wax waxdatu bi nga xam ne moom moo toj wal fajiri explosion boobu nga xam ne or bi di ci la ñu génnee galaxie ci la ñu génnee comètes yi planètes yi étoiles yi lune yi nee na keroog ki njëkk a ubbi tuñi ruuxoom ne yàlla waaye amul bu du yow ku la waayoo am na waay ku la waayul du waayu mukk mu ne ki ko waxoon mooy Seydina Muhammad salli wa salliman ala man qad aja bi bala yow ma alastu awwala qabla zawi takallam jamono di dox ba ay mille neuf cent am ku gane àddina ci seen njaboot muy safi rasulullah ambassadeur Seydina Muhammad eh, di Maulana Cheikh Ibrahima Niass mu ne man duma ma guddal kàddu lu may waxati bu dul ma joxoñante ne ko eh, nuuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali nee na yow bu bu baay yëpp daje yaay seen maam waaye bu maam yëpp daje yaay seen baay man daal lii laa amul lu ma wax kon jaam bi toog seen kanam jaam rek la ci jaam fu mu toll yéen a ko fa tollal lu ma doon yéen la jaam bi fàtte li mu añee waxatuma li mu ndékkee kon seen baax dong moo leen fi dëj ngeen moom ngeen di taataan ca moom li mu leen di jox ci yéen la ko jële dafa amoon benn boroom xam-xam bu mag ñu ko tuddee Albert Einstein xam ngeen ko physicien la mathématicien la philosophe la dafa doon dem ci université di def ay conférence am université bu muy jëm ki ko doon dawalal waruwaayam ne ko sang bi boo ma mayee tey dinaa conférence ah mu ne ko ndaw lu ma neex mu ne ko kaay ma jox sama mbubb ba ñu bañ laa xàmme mu summi li mu soloon yépp jox ko chauffeur bi kooku delloo ko ay mbubbam moo dugg ci cité bi keroog nekk nekklu dafa yéem da ngay def ba def lu ëpp la waa ji doon def keroog ba mu defee conférence tàccu yi yuux yi da ngay foog ne nekkante ci ay làmb lañ nekk wala dañoo nekk ci ay dancing wala ay cabaret ba ñuy génn kenn na ko dëgg-dëgg ba nga yàgg defee conférence bi li mosoo def lu mel ni waaye am naa benn question moo lay posé mu xam ne bu ñu ko posee question rek caaf xam euh, mu ne ko li nga bëgg laaj te jaw la koy laaj sama kilifa gi man mun naa ko tontu fekk mooy understand mu laaj ko mu daal di ko tontu mu ne ko daal yàgg ànd ak ku baax moo baax seetal yow simple chauffeur ngay tontu fekk mooy kilifa gi ah, mu dawal bañ génn dëkk bi mu mu wàcc waa ji wàcc ne ko balaa mooy summi costume bi eh, may ma mu tëdd ci suuf xalangu ne ko tagal sa ndeyjoor ak sa càmmoñ ci sama lex yi bu dul loolu gàcce dana ma rek moo yow jëmm ji nga xam ne yaay tànnitu tànni di tey ci biir professeur yi nga may ma bés bi nga xam ne sama ndeeg bàyyi mayuñu ma ko mën a jaajëf yow understand ndax lan li mu jëlee ci moom loolu la di ko delloowaat rek kon li ma jëlee ci moom laa leen di delloo rek doowul na amul benn xar baax bu nekk ci jëmm ji déedéet ni Cheikh Ibrahima waxee yàlla na yàlla fay ko yàlla bu yàlla tas yaakaaram li mu jur yàlla na tekk te barke Abdoulaye kese la yem ci maa ngi nuyu mbokk yi am di jàmm yi soppe yi wóllëre yi di ci jiital njiitu baladu amin lii duma bett ci moom lii laa doon may bët ci yéen def na ko ci arab bu set wecc tey tey mutanabbi bi bi taxaw ca Irak yëkkati loxoom di ngonkab kilifa gi feeñoon ci arab yi bu teewoon jotaay bi mënta dindi benn arab ci discours am waaye boo demoon France nga yee Victor Hugo bu dégloon discours bi dafay tëddaat ne la woon sant yàlla am naa ko ma wut waaye boo demoon Angleterre William Shakespeare bu dégloon kàddu yi daf koy apprécier kon ndek liñ doon jiw sax na jaajëf yal na fi yàgg ya rabbi yéen ñëpp laay mébét ngeen defee nii ngeen melee nii waaye sant yàlla kër gi mu génn nii lañ mën a mel du sama taalibe sama rakk la sama mbokk la yéen ngi fàttaleeku euh, Mouhamed Teli Diallo ki njëkk a nekk secrétaire général bu OIA organisation boobu ñu defoon ngir benn la Afrique waaye kër googu ca la génnee Alpha Yaya Diallo ki ñu rey fii 1912 ca Cap Blanc wala Port Étienne ñu koy tuddee Nouadhibou ngir diinaam tubaab takk ko ci gëléem daal di ko toj kon ku mu doon sama am nii rek nga mën a mel ba Sékou moo dem jël bàmmeel ba delloo ko Guinée xasida yi mu defoon tey mooy hymne national bu Guinée ndeke kilifa yi seen yaram dana dee waaye seen xalaat yu mag yi duñ musa dee waaye kër googu mooy Thierno moo di Abdul Karim bi nga xam ne moo joxoon Cheikh Oumar Fouti Tall wirdu Tidiane ca Ngawle ca Fouta mu jox ko Alpha Maayo Rawela mu jox ko Alhaji Malick Sy waaye kenn ci njabootam di Thierno Modou Ibrahim moo joxoon wirdu bi moom Alhaji Abdoulaye Niass tey Tidjane yi dem nañ ci ay quatre cent millions ba jëm ay cinq cent kon famille boobu euh, ku ci jóge boo defee ni gàcce ngaalaam kon seen tànn gi sooyu leen yal yàlla yokk famille yàlla bu yàlla tas yaakaar yi lu ñu sumb yàlla na yàlla na ko yàlla sottal lu ñu jéem yàlla na antu lu ñu dogg yàlla buñ ci gàcce yaa rabbi yàlla di nuyu maqam di ko jàllale euh, ci ki leen fi teewal euh, di euh, vice président bi di di alhaji jaara te Seydina Moussa daal di ko yónnee yal na yàlla fay leen ñu baax lañu dafa am lu ma yegoon ci papaam mooy bu leelatul qadr dikkee la fa nekkoon ci jàkka yépp moo leen jox café suukar mburu ba baay bi wàccee liggéey may jaaxle kan mooy ñëw def si baay di doon def bët ma dégg jàkka yooyu yépp yebal na fa lépp lu ñu war a xiwloo ma ne kii donnul baayam waaye dafa doon baayam ñett baat dafa jegalante te du benn donn baay doon baay dooñ baay donn baay lu yomb la kaas bi la baay doon naanee mu dee nga jël ko di ko naanee kurus bi la baay doon sikaree mu dee nga jël ko di sikar lii moo bari tey ci jamono sa baay fi nekkoon jóg na kaay toog boo jàngee ak boo jàngul ngay joxe ndigal ñuy donte njubadi la doonte njuumte la doon bàyyi mooy li bàyyi bëggoon nga bëgg ko la mu doon def nga def ko la mu doon jéem nga jéem lu ko ëpp fu mu defoon benn nga def fa juróom-ñeent muy fukk te mooy lii ñuy wax ni dooñ bàyyi nag yàlla nañ ci yàlla musal mooy bàyyi sëggal fale ma sëggal fale nga bey ñu daje loolu jigul bàyyi bàyyi tey de buy dem tool waaye demal nga sàmm béy yi béy boo ko sàmmulee magee nga dof loo ko kon dooñ bàyyi yàlla nañ ci yàlla wutal musal bi rahmat sayyidina Muhammad maa ngi nuy jumaan yaa di euh, jàngeen jëf euh, diwaan yëpp am na ñu fi jóge sous région bi du ci Afrique du ci Europe du ci Asie du ci Amérique université bi nationalité bu fi nekk rek xolam mi ngi fi xelam mi ngi fi mbëggelam mi ngi fi jàngeen jëf te bu leen wàcceeku sama nattu bi maa ngi koy nuyu di professeur euh, Pape Sande waaw moom sama nattu bopp la ak ki mu toogal awa di Pape Ndeb euh, ñoom mënatuñ maa seede déedéet doñtuñ seede ci man seen mbëggeel seen jeex takk awa bu ñu ma gisee day mel ne sëgg rek fa won na ma benn yoon hmm, seen mbaax la euh, yàlla bu yàlla tas seen yaakaar li ngeen yaakaar ci jaam ji yàlla ngeen ko yàlla defal yàlla na yàlla xool fa mu toll moom defal leen ca noonu la bañ a seet fi jaam bi toll jaa ngeen jëf euh, te leen wàcce ba di sant yàlla fi ñu daje di université eh, ku baax ka ku mag ka ku yiw ka ku oyof ka ki doon xuus mànd ngi di wuti xam-xam ki doon xuus géej gi di wuti xam-xam ki yéeg ci tund yi wàcc ci xur yi dajak ndeg ment yi ñu njatamal ko sëngeemloo ko tuutil ko xeeb ko gësam ko botti ko waaye lépp ngi pàkk bi amoon moom la doon yëngal te mooy Cheikh Anta Diop di jëmm joo xam ne ñu ne fa ngay jànge rek doy na terrain ma gis ci moom ay critères yoo xam ne buñ ko dundoon duñ def benn examen kenn redoublé lu ngeen di am mooy mention ban la très bien wala excellence mooy bi gën a rëy kon Mumtaz seen daara ji tur bi rek jaare leen ci àddina bi fu nit jaare te jaarul fi dese nga waaye buñ ne Dakar nga jóge fan université Cheikh Anta Diop ñaari loxo lañ la joxal est-ce que duñu jéem la ñu yaakaar ci ñoom ñu daal ko def bàyyi càngarte yi bàyyi caaxaan yi defu leen ko waaye nijaay buy wax ak ay jarbaatam la defu leen ko waaye maam buy wax ak ay sëtam la bàyyi tax buy wax ak ay doomam la mag buy wax ak ay rakkam la maa ngi den di ñaan la mu doon dund nañ ko dund rajo Sénégal ba mu nekk ci boulevard de la République fële ci wetu Daniel Sorano dafa am ku fa nekkoon benn animateur ñu ko dee Alaaji Maada Seck ak benn silmaxa bu doon tëgg ay palaat ku ko mun lool ñu ko dee Dut Diop dafa am émission bu ñu doon def ñu ko dee pencum Sénégal boo demee ci taabal bi ñu posé la ay question boo tontee ñu jox la ay neexal ñuy jël ay waxu Cheikh ant di ko laajte ba mu ko déggee oyofam dafa dem ba foofu daal di ko teere ñu def lépp ci kanam mu daal leen woo ngan defal leen ay teranga keroog duut Diop ne ko boo ma mayee ma laal tuuti ci palaat bi seetal xam ngeen li ma bëgg a wax boo ma mayee duut Diop dafa silmaxoon waaye bu laaloon palaat bi da nga xoog ne ba chaîne à musique lañ dóor Cheikh daal di ree ne ko loo ci nomm mu ne xanaa wan la nit sama mënin manit yow bu ñu demee ci laboratoire yaa ko mun waaye palaat bi it bu ma la ko joxee doo ko mun bàyyil ma laal ko tuuti waaye ba mu ko laalee cheikh dafa kontaan ba yëngal bopp bi euh, seetal ni mu fulaalee doomi aadama ca lam ko fekk ñu yëkkati benn bataa jox ko yëkkati ay xéewal yu bëri di ko jox waaye bataa boobu dem na bi catu baaraanu cheikh daf ko bënn di génn waaye cheikh summiw ko yéen ñaata daal ngeen am tey cheikh daanaa gis sama yaay sama wayju di ko di ko daaxal ay malaana kon kii amuloon bourse bu muy xeex kii amuloon restaurant bu muy xeex bu xiifee dafa doon jóge fa mu nekk maa ngi jégalu ci waxin bi ba kër Grand Dakar ci yéti tableau bata waaye kenn mësu ko dégg ci dara bu lu njub ak baax ak baaxal ni ko senegal ñore Afrique yëpp noonu la ko ñore ba ñu dajee ci Éthiopie mu ne ma suba dama bu nga gunge ma ci benn montagne ñu de Antoto montagne boobu moo tiim Addis Abeba yëpp boo ci yéegee lépp ngay gis ñu ànd ba oto bi gaare bañ wàccee ndek xàmmee nañ Cheikh rastamani yi rasta yi ñépp rasta yi daw gàttandu ko ñii di foon loxo ñii di foon tànkam ñu naan yonante bu ñuul baa ngi nii mu ne ko Cheikh lii nga toll yonante bu ñuul mu ne man waxuma ko ñoo ko <laughs> ne man waxuma ko ñoo ko wax xanaa li may défendre der der gu ñuul te dowul ne man maa leen ko ma yàlla moo def nit ku ñuul mooy ki njëkk ci mbindeefu yàlla yi nit ku xonq dafa yëbb piis lu mu baax boo ko yàggee fóot balaa mu yegg fanweeri di fóot dafay yëbb mu ne cosaan mooy nit ku ñuul te dëgg la Adama dafa ñuuloon Moussa dafa ñuuloon Daawuda dafa ñuuloon Souleymane dafa ñuuloon Luqman dafa ñuuloon yonent yàlla Muhammad amoon na deret bu ñuul Cheikh Abdul Qadir Jilani dafa ñuuloon Abul Abbas Seexu Tijaani dafa ñuuloon yàlla moo ko wax Moussa dugalal sa loxo sa poos génnee ko dana leer weex tal waaw ku xees bu génne loxo mu xeesaat ban kéemtaan moo ci nekk li alxuraan la ko kon Moussa dafa ñuulal sànnil yat bi mu doon jaar dugalal sa loxo ci sa poos bi nga génnee ko dana weex tàll nit ku weex génne loxo mu weexal lu ci nekk te yàlla defal min xayru su kon dafa ñuuloon ba mu génne loxo mu xees mu doon miracle man a fu ñu jëm mu a ci kër gële mooy kër Ménélik 2 mooy baayu Éthiopie bu bees bi ni Blaise Diagne doone daa baayu Sénégal bu bees bi noonu la Menelik de doone baayu Éthiopie bu bees bi fii la defoon kër mu ne kilifa dangaa war a tiim sa njaboot di njëkk a yeewu tey mujj a tëdd mu ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nekk sàmm nga doo jéggi siraat bu du ñu la sa njaboot noo ko sàmmee est-ce ñu ngi def lii am na ko génn ci kër li mu sol mi ngi romb ci buntu jàkka yaa ngi foo di liqaam te yaay baayam sa kër la boo li muy àndi fu mu ko jële sa yoon lan la ci teg mu ne ma esthétique yi moo taxoon ma andi la fi ndax dama yaakaar ëllëg fu ma yem nga jël foofu yóbbu yal na yàlla fay cheikh mu ne am naa yaakaar bu rëy ci yow sa ngoone ba léegi maa ngi nekk ak yow mu ne seetal esthétique yi mu ne tubaab ñaari bëtam duñu gisante te esthétique yi seen bët dañuy gisante kon ay nit ku ñuul mu ne tubaab kawaram dafa yàcc nit ku ñuul kawaram dafay mor moral mu ne gis nga yi noonu la mel mu ne nit ku ñuul tuñam dafa dijj te dafay sori bakkanam tubaab tuñam dafay sew te dafa jege bakkanam mu ne seetal estati yi seen tuñ dafa dijj te dafa sori seen bakkan mu ne kon bu ñu woon wax ma ne ko mu ne mun nañ ne yàlla dafa ñuul ñu delluwaat ci Malcolm X la mu waxoon my God is black lii yëpp li ma ca bëgg a mooy bëgg sa bopp yéem sa bopp bañ a sa bopp musiba yi bëri ñu ngi daal tey mooy bu ñu wàccee Europe bu ñu ne signal doo jéem a xam looy signé da ngay signé rek ngay alak sa population ngir am faiblesse ci kanamu ko xonq Cheikh Moussa am faiblesse boobu bu général de Gaulle teewoon ak kaskambal te mu wax ko li mu koy wax waaye yemu ca Cheikh ni mu amee zahir noonu la amee baatin mu ne dañuy dem ci benn prison mu ne ko Cheikh Taaliba nag ñemewul prison mu ne nañ dem seeti sama benn xarit la politique moo tax ñu tëj ko ci prison bi gën a garaaw ci Afrique mooy prison bi ñu la tuddee Maakalawi mu ngi ci Éthiopie empereur Haile Selassie moo ko defoon empereur Haile Selassie ku fa dugg jeexal nga prison boobu kaaw la da ngay wàcc ci biir teen bi booy génn da ngay gërëmpe booy dugg da ngay cippeelu ñu ne ko duñ la may autorisation nga dem ñu dem ci direction général bu OIA ñu am autorisation ñu ànd foofu euh, ba ñëwee ñu seet kayit yi ne diw la mi ngi ci paxu nangam ba muy génn ñun taxaw nañu ay minutes yu takk mënta génn mi ngi rës di daanuwaat ci biir ni mu yooyee ak ni mu kotome ba mu génnee seex daal di ko dar ñu fóonante mu jooy seex jooy mu ne ko seex euh, man sama dund yàqu na seex na ko déedéet toggab yàlla la nit buy togg dafa yàkkamti moo tax dana yekk lu ñorul boo ko lekkee nga fër walla nga fiiw yàlla nag buy togg yàkkamtiwul moo tax bu yàlla yekkee foo lekk njiglaay la mu ne ko maa ngi lay seedeel ci kaw suuf si balaa ñuy dee fi nga jëm da nga fa yegg mu ne am na benn jotaay duma ko fekkee mu ne waaye kaso bi ëllëg musée la nit ñi dañ koy seetaan si diwaaru jeeru mu ne kaso bi dana tëj doon musée Cheikh wax loolu ci année quatre-vingt ba daaw ci mois de décembre kaso boobu ci lañ ko soppee def ko musée daal di jéggal képp ko fa nekkoon kii mooy Cheikh Anta Diop kon euh, Cheikh bu ñu doon wax ci mbiram fii ba suba euh, du ñu jeexal ngir dama ko xam xam ngoo xam ne sori na lool ci sama dund euh, emprunté am ci tegu lool xale boo koy def li li mu bëgg euh, daf lay miin lool am na tàngal bu ñu doon tuddee log bu rëy teen boo ko seexee doo mën a sëgg ngir dafa dijj dafay daanu boo ko sexee da ngay teen ñu ne ko log bu rëy teen yii rek la ma doon jëndal fa mu tëdd ca cayeen ca caytu fa mu tëdd ca caytu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na gis ak sëriñam xaadimu rasul yàlla nañ toog ci ndeyjoor Seydina Muhammad euh, cheikh a ngi ñëw euh, ñii ñëpp ay cheikh lañ cheikh dina dekkiwaat dekki boo xam ne mooy gën a yéeme ba cheikh di dund yal na yàlla sàmm leen yàlla bu yàlla tas seen yaakaar euh, ki ngeen ko tuddee euh, di wayjur bi ma nekkaat taalibe rek euh, di ànd ak ay taalibeem ay soppeem sant leen gërëm leen du man maay xalifaam déedéet damaa mag ci njaboot gi rek waaw xalifa yaa ngi foofale yàlla subhaanahu wa maa ngi koy ñaan yàlla bu mu yàlla tas seen yaakaar ya rabbi sëriñ bi waxuma ay kiiraamaam déedéet ndax Cheikh Abdul Qadir Jilani dafa waxoon mu ne benn njub moo dàq junni karaama benn njub moo dàq junni karaama moo ko gën dama gis benn kilifa gu rëy ci réew mi àndil ko valise boo xam ne alal la fees sëñ mi ne ko lii nag loo ci namm mu ne ko benn jigéen mi ngi ci réew mi bu ma ko amul sama àddina yàqu ñaanal ma ma am ko soxna ah, sëñ mu ne ko dégg na mu teg walis bi xale attanu ko sëñ mu ne dënn bi ca kanam mu ko jëlal sa walis nga de waaw ah, mu ne ko lan sëñ bi ah, mu ne ko kooku boo ko jëlee amul njiglaay de hmm, boo ko jëlee amul njiglaay ah mu ko alal bi nag dama koy delloo mu ne ko yóbbu ko li nga doon but mënta nekk ma delloo sa alal anakal mooy def lii tey waaye ki takk jigéen boobu ñett weer lañ ci deg mu faatu waaye waa ji ba muy ñëw si seet si sëñ bi keroog moom la raame ci buntu kër ba ci buntu néegu sëñ bi kon lii ci giqeem alalu àddina ànd ak njubu yàlla lii benn la ci dundal fu dara bugg a tàkk ci àddina bi gis naa moom sëñ mu jóg fay ko lii xew na ci dundam yàlla dogal na ba ñu defee fédération bu Mali Senghor ak Modibo Keïta nekk ci ñu dem ba juyoo fekk teraanga bi yëpp def nañ ko Dakar mënatuñ ko buddi def Bamako moo di ba ne dafay song Sénégal guerre sëñ bi yebal ku ñu tuddee Aboubacar Ba bàmmeelam mi ngi dëkk bu ñu tuddee Daaru Xuddus na ko demal nga ne moo di ba na bàyyi melentaan moo gën a tuuti bu ko reyee buñ ne ko boo ko dekkilul ñu rey la mu ne dañ koy rey mun a ko dekkil surtout nit di machine yàlla waaw bu loolu yëngoon nu muy lu muy jur tey est-ce que nit dina jóge Kidira demaat kaay wala jóge kaay ñëw Kidira du doon am Sékou Touré bind na benn téere l'islam au service du peuple ba mu ko bindee téere bi am yoo xam ne bu génnoon mun na toj Afrique ngir na mu ca waxee dëgg la waaye na mu waxee sëñ bi bàyyi kii la yebal bàyyi sori na ko demal nga ne Sékou yenn dëgg yi dafa métti na changé waxin bi boo dajeek nit mu téye loosu benn kilifa nga ne ko xanaa kii mooy suñu góor gi mun a ah, xam kay kii mooy sama waajur kontaan na waaye boo ne kii mooy sa jëkkër yaay day mer jëkkër yaay ak sa papa benn bi la waaye wax <laughs> waxin bi la walla boog waaw walla boog <laughs> waxin dafa rafet euh, wax lu la defar niñ ma waxee lu ma yàq niñ ma waxee Cheikh Touré mu juyoog Senghor juyoogu métti ba ñu amee relation mu yebal benn orchestre bu ñu tee yaa Jazz National ki ko jiite woon mooy abu Aboubacar Demba Camara balaa muy dugg Dakar mu accidenté de sécurité la ne lii pexey Senghor la boobu ay armée Kibé waa Kiba ñu ngi Guinée mu ne dafay daanu ci ko senegal bàyyi kii la sëñ bi yebalaat ne ko bàyyi yi lu àddina la maakaane nafsin an tamuuta illaa bi iznillah kitaabul muajjal kii fii la bakkanam waroon a des def dalal ba mu demee ne ba nguuram bugg a jeex mu ne sëñ bi loo bëgg ma defal la mu ne ko nga ñëw tuubaa nga sant njabooti Xaadimu Rasuul ndax Samori Touré ki ko jullee woon mooy xaadimu rasul bañ ko jàppee ci mille neuf yóbbu ko Gabon ñu rey ko Njole Sëriñ Tuubaa moo toll maa yombe daal di ko jullee allahu akbar te lii du benn ci Sëriñ Tuubaa moo julleewaat Alpha Yaya Diallo bañ ko rey ci Porocen fekk mi ngi cayeen dafa toogee na takk na ko yóbbaale na ko ñu ne ko lan mun a Alpha yàlla takkal na ko xutbaane léegi faatu na léegi kon ki ñu am ñun xamuñ ko sax bu feeñuloon ci réew mi ñu takk ay fas yéeg ay avion wuti ko yal nañ ko yàlla fayal yaa rabbi jant njolloor la ñëpp xam nañu tàngooram sëñ bi 1971 Muxtaar ul Dada ñëw na ci moom boobu Senghor moo ko yebal mu ne ko yëngu-yëngu yu xewoon 1968 waa kan moo ko fay ca senegal mu ne ko benn nitu yàlla la xamuñ ko sax waaye de man moom laa jëflanteel ba mu fay fitna boobu mun na ko dama ko bëgg a gis wul da daa ñëw saañ bambara fekk fi sëñ bi nettali ko li mu bëgg yëpp ñu andi ko benn chauffeur bu ñu dee miñaan juuf Mauritanie la waaye séeréer la mu jël si sëñ bi dem booba ñan ñoo yëngaloon nit ku ñuul ñu tuddee xaratiin waaye ñu tuddee seen bopp alkaadihun di yëngal rek ne foog ñu daaneel nguuru Muxtaar ul Dada sëñ bi nekk ji ba mu sedd guy wul Dada jox ko alal goo xam ne ay milliards la mu ne ko doy na man umatu Muhammad laa doon liggéey bu ëllëgee ma dem àllaaxira yonente bi ne dangaa yewenal ci umma bi ñu jox la nga jël lu may wax yonente bi mu bàyyi wala daa feebar ñëw fu mu dem ñu ne ko dañ lay opéré mu ne ban feebar ñu ne gisuñu feebar mu ne gisuñu feebar ngeen opéré ma du am naa dellu sama góor gi mu ñëw sëriñ bi def ko ni dëkk sempi ko mu yëkkate alal jox sëñ mu ne ko doy na mu ne ko bii na duma ko yóbbu mu ne kon seetal ma ci àddina bi fi l'islam gën a raar nga defal ma foofu jàkk mu ne ko am naa benn xarit bu ñu dee prince Norodom ko moo nekkoon prince bu ah tontu leen waa kay jërëjëf <laughs> sama gaa yi bokk leen ci ëllëg bu ma nekkatul jamono nga ne sëñ bi ba mu laajte man maa tontoon fi ma tëdd ci bàmmeel daf may bégloo Cambodge seen capitale mooy Phnom Penh mu jël alal bi yóbbu ko dabak jàkk fa booba l'islam téeméer boo gis ñaari ñoo ciy jullit jumaa bi ñu fa njëkk a def alalu sëñ bi la te boobu sëñ maa ngi ci néegu ñax boo tee nga gis asamaan si allahu akbar lii xew na ci moom kon yii duma ci sori lool waaye li ngeen gis ba tuddee ko yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ci wàll baatinam lu sori la daf ma yónni Dakar balaa mu ma yónni dama ñëw di ko tàggu ma fóon loxoom moom webu dijj bi daaw ko dagg ngir ni mu doon téye kurusam dafay bañ mu lakk loxo bi moo koy mooy foon loxo bi wee bi daal di dagg sama jë deret génn ma bañ mu gis ko bala muy kersaw ma dellu gannaaw tuuti ah, ma ñëw ci yoon bi oto bi boo ko gisee ku ci génne te nàccul man kesel oto bi mel ni yaa ko jël dugal ci gën dóor ko mu doon euh, gën rof ba ma ñib see ma ne ko sëñ bi ko man é man de am naa sens ma ne lan la loolu du sens nit ñi dee yow nga mucc loolu du sens waaye boobu maa ngi nekk xale rek waaw noonu laa mun a waxee ma ne ko man am naa sens mooy lan ma ne ko ma duggoon daal man kenn maa ci naccul mu ne keroog deret bi fii laa ko génne ci néeg bi allahu akbar allahu akbar eh, ma jeexal soog a ñëw ci conférence bi mooy nit ñëpp la amaloon jàmm bu ne woon jàkk gis alaaji Abdul Aziz dootu mën a téye boppam dafay kontaan ne fasihul insaan haza fasihul insaan ku fasal la mañ kaa ngi nii ba mu defee discours ba di nettali la xewoon ci Arabie saoudite ci ligue mondiale islamique kon kii bañuloon kooku de du jaar du ne Abdou dafay ne fasihul lisaan jëmm ju fasal jaa ngi nii ki nga xam ne luñ mbir ñaaw bu ci waxee mu rafet te ba léegi yàlla def na loolu fu réew mu bëgg a yëngu bu ñu tegee kasetam ñëpp delloo ci yàlla waaw ba ñu nekk ci wàqi naan boobu ñibbeeguñu saañ dafa am bistoran bu nekkoon suñu gànnaaw mënuñ ci da dëkk yi noonu la mel am waaju saa su ne dafay dem rek eh, daal di jël luy soppi xelam booba kenn sëñ Fallou dafa gane sama maam Cheikh Moulay Hassan Haydara di ki juróoy jur sëñ bi mi ngi sol marakis te marakis du nangu sàngara ndax eh, sàngara foog nga kaayang ngi tuuti arrière tuuti te marakis du nangu arrière <laughs> marakis du nangu arrière waa ji di kayan kayange ba marakis bu génn mu ne daf koy jële mu xawee ku daanu sëñ Fallou ne sëñ bi lii nag ah mu ne dafa mel ni dafa naan euh, ndox mu xonq bi ñii ñoo am sutura newul sàngara de mu ne ko ndox mu xonq bi sama papa loolu la sëñ Fallou ne ko bul naanati waay ki nekkoon ci wetu sëñ bi ne ko ne ko ne ko bul naanati ndox mu xonq bi waaw bul ne bul naanati de ndax yow sa lijaaba ci sa làmmañ dama koo xam àttan naa demee dootul naanati ba dee mu ne ko bul naanati kon euh, lu xonq li ah ñu ne ko lan la mu ne dafa am ko doon laal ku doon tooyal sa euh, lalam dafa am ko doon tooyal lalam ñoo ci sëñ Fall na ko ñaanal mi ngi kersa ne sëñ bi ma ne damay tooyal lal mu ne ko euh, bul sawati waay bul sawati bul fi muy jeexle mu ne ko ci kaw lal ca déwén sa be waa ji ñëwee ne fàllu man de sant naa yàlla boo ci tegaloon ci kaw lal dootuma sawati sama dund <laughs> kon euh, li ma bëgg a wax euh, alhamdulilah euh, yéen ñëpp kontaan ngeen lii rek doyoon nañu ñibbi ummatu Muhammad dajo daal di lekk daal di naan doo xàmmee askan du xeet du waasu du giit fa lillahi alhamdu wa yàlla na yàlla fay yàlla sëriñ bi noonu la amee woon relation ak Thierno Sirajuddin Mohamed Saïd Ba ca Madina Gounass bu ñu dajee woon ba joxante loxo euh, sëñ bi ne ko sant bi xam na santam waaye daf koy tooñ mu ne ko sant bi mu ne ko li ngay bañ a tudd mu ne ko mooy lan mu ne ko booy jàng alxuraan foo nga ne baa de mu ne mu ne ko baala sëñ bi ne waaw boo demee ba ci yàlla looy mu ne ko xaw ma ko mooy jàlla jàlla la ne kon mooy jàlla <laughs> lii sëñ bi dundam yëpp nii la amul woon xaar ma yàlla ak nitu yàlla yi boo demee Touba nga ne sëñ bi murid la boo demee Daaru Salaam boo demee na Gunaas euh, boo demee euh, Yoof foo ci dem rek sëñ bi dafa ànd ak ñoom ci yàlla maa ngi leen di ñaan na ngeen mel noonu bu kenn weddi sëriñam fi nga jàppoon gën cee ngoy nga ormal sa sëriñ nitu yàlla yi seen yaram dafa am tooke boo leen ŋàññe rek nga yàqule maa ngi ñaan yàlla yàlla nañ dund ci lislaam dee ci ngëm yàlla dekki ànd ngërmandeem bi xormati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, ma ñëw ci li nga xam ne mooy conférence bi euh, ñu jéng ko jéng bu gaaw mooy l'islam et la femme l'islam ak jigéen euh, alhamdulillahi rabbil alamin wallayli xanaa def ma ubbil ma jaaraat foofu rek wallayli iza yaxsha wannahaari iza tajalla wa ma xalaqa zakara wal unsa waa boo gis ci alquran ci njëlbeenu saar yàlla dafay waat wal asri wal aadiyaati wa tiini wa duha wal leyli wa shamsi wal fajri wa samaayi wa shamsi wa naaziaati wal mursalaati wa tuuri wa zaariyaati waa boo gis ci njëlbeenu saaru alquran rek dafay waat yàlla buy waat amul supérieur dafay waataat ci kéemtaan yi mu bind mu ne wal layli iza yaxsha wal nahaari iza tajalla ba ma koy firi dañoo naan damay soppi alquran déedéet alquran ni mu doon wàccee ci lawhul mahfuz nit àttanu ko mu andi ko ni muy oyofee ba nit koo dékku mu ne wal layli iza yaxsha bu guddi gi lëndëmale guddi dafa leeral mu ne bëccëg bu leeralee bëccëg dafa lëndëmal foo koy déggee at amoom min ju'in wa amanu xaw fin li fa nekkoon mooy min ju'in at amoom wa min xawfin amanahum bonnet rouge rouge bonnet buum baa ngi ci xar bi xar baa ngi ci buum bi benn bi rek la guddi lëndëmalul guddi dafa leeral bëccëg leeralul dafa lëndëmal maa ko waxoon te ba léegi maa ngi ci samay téere noonu laa ko ci bindee bëccëg boo taxawee ci kaw fii ñu toog doo mën a seen jam ñaajo te bu guddee yaa ngi seen oméga yaa ngi seen Orion yaa ngi seen galaxie yoo xam ne ay milliards et milliards la sa diggante ak biddiw bi gën a jegeñ suuf si te gën a leer mooy Proxime arab yi naan ko zalman